inna allaha la'ana alkaafiriina wa a'adda lahum sa'iira suñu boroom di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak ñeent mu ne inna dëgg-dëgg ba boroom bi tabaaraka wa ta'aala la'ana alkaafiriina daal dinay rëbb ñi nga xam ne ñoo yéefér yi de wa a'adda lahum te préparel na leen sa'iiran li nga xam ne mooy safara way takk te du fay xaalidiina fiiha abada fa la ñuy sax ba faw laa du te duñu fa trouver duñu fa fekk yan koo xam ne mooy méngoo seeni mbir foofale bu ma leen di mbugal foofale wala nasiran du caagante ne ku leen di ku di dimbali moo tax képp ku fi nekk naan nga dégg mu naan bon alxuraan foo dégg mu ne dina dugal gaa yi safara xaalidiina fiiha bu ci tegul abadan mooy duñu fa sax déedéet loolu moom waxu ko xamul li muy wax la mooy xaalidiina fiiha mooy dina fa sax mooy ab yéeféer loolu dafa gis nga borom amul kenn ci borom xam-xamu lislaam yi koo xamante ni nii lii la te loolu mooy li borom bi atteint ah te moom la Seydina Isa ibn Maryam waxoon ci suuratu Maa'ida ne gis ngeen yéen yéeg leen jaamu leen yaa banu Israil jaamu leen yàlla mii sama borom di seen borom te ngeen yéeg ne man yushrik billah képp ku bokkaale yàlla ba deewaale noonu te nekk yéefér bokkaale boroom bi faqad xarama allahu alayhi al janna borom bi daal dina koy xaraamal yaramam ajjana mënu faa dugg loolu moo tax yéeféer li gën graaw mooy dee nekk yéeféer loo man di def boo deewee di nga dem safara non seulement te kenn manu laa rambu mooy kenn manu la fexe ba doo dugg safara sax fa loolu am yonent am wàllu yu ndax dafa manu la ñëw génn la loolu manu la nekk c'est impossible loolu la borom bi di wax nii inna allah borom moo rëbb yéefér yi wa addalahum te waajalal na leen sa'iran safara wuy takk te du fay xaalidiina fiiha abadan fa la ñuy sax ba faw laa yajiduuna waliyan du ñu fa fekk koo xam ne moo leen di dimbali wala du koy méngoo seeni mbir wala nasiran ku leen du jaagante ne ku leen di dimbali yow ma ke bés boobu kañ lay xew ma ne yow ma mooy bés ba nga xam ne tuqallabu la ñuy jàllar naari ca biir safara gis nga fii ni ngay doxe sa tànk yi nekk ci suuf ngay dëgg di dem ñoom seen xar kanam yi la ñuy juutal ñuy dugg noon safara kom seeni tànk lay mel mu ne loolu yaquluuna ñu ngay wax yaa laytanaa ay waay waay woo nañu waay waay waay waay woo nañu suñu toskare mooy rëccu ba yaa laytanaa waay waay ñun de waay lan moo xew ba ñun ñi ataana saadatanaa ñun de li ñu dal ba lii ñu nar a dugg fii dara tegañu ko lu dul na ñun ataana dañoo topp saadatana suñu sang yi wa ataana rasula ñu daal di topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy jooytoo ndaysaan di naan yaa laytana ay yaay laytana ay waay malheur waay suñu kaw toskare ñeel nañu ba ataana ba topp ñu woon allaha borom bi wa ataana rasula ñu toppoon ndawam bim ñu yónni woon alayhi salaatu wassalaam wa qaalu ñu teg di wax ñu nga ca biir safara naan rabbana e yow suñu borom inna ñun nak ataana dañoo toppoon saadatanaa suñu kopponkal yii nga xamante ne nii ñooñu jiitu woon suñu suñu kilifa yii wakkubara ana ak suñu ngandumaa gaay yi nga xam ne ñoo doon suñu ponkal yi suñu chef yi fa adalluna sabila ñoom ñooñu sànk yoon sa yoonu ñoom ñoo tax ba ñu mooy ko de rabbana kon nag suñu borom comme ko ñu teg loolu lépp aatihim yal na nga leen jox din fay nii fulandil leen ñaari yoon minal adaabi ci mbugal mi wal anhum te nga dolli leen rëbb laanan rëbb koo xam ne kabiraa bu rëy rëy suñu boroom nag pare foom ne yaa ayyuhal la amanu e yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm te dëggal laa takunu bu leen mel ni ña nga xam ne kàlla laata takunu bu leen nekk kalladiina comme ñi nga xamante ne nii aa daw muusa ñoom ñoo lor seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam fa barra'ahu llaahu borom bi daal di koy setal ba mu set wecc mimmaa qaalu ca kaddu yu ñaaw yañ ko doon lora di ko tuumaal wa kaanata nekkoon na moom seydinaa muusa ibn imran alayhi salaatu wassalaam inda allahi fa borom koo xam ne ku am daraja la fa moom ku koo xamante ni borom jaaxla de yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii daal dinañu koy nettali comme na nga xam ne sa xadiis say na Abu Hurayra nim ne ci ko doon lor ci ay kaddu naan di ko ñaawal daal di ko di di ko lor naan daa am ci yaram wi loo xam ne moo ci nekk moo lu muy nëbb moo tax mu ndax Seydina Muusa dafa newoon koo xam ne comme yonent yépp ku am kersa nekk koo xam ne kuy sol lu jot ñoom nag lool metti woon leen nag ñu koy lor naan daa am lu ñuy nëbb rek ci yaramam yoo xam ne mooy lu ñaaw la ci moom moom lay nëbb loolu lu mel noonu ak tamit liñ ko tuumaal naan yow mii loo xam ne jëli nañ ko Seydina Ali même bu dee mawquuf la mu ne ñoom dañ doon wax ne moom moo faat Seydina Haarun mu di fa di am boobu alayhim asalaatu wasalaam wal iyaazu billah fa bawaaye lële mooy li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lañ ko doon tuumaal naan yaram yi lu ñuy moo tax nangu la nekk ñun mu nekk fi di jéem a di jéem a euh, sell sellu li di sol sol lu jot nii fa barra'ahu llahu borom bi daal li koy setal ma qaalu ci ñaaw yu ñaaw yañ doon wax wa kaana inda allahi wajiha nu ne yaa na amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ittaqullaha ragal leen seen borom yokku leen ragal seen borom wa quulu ta dee leen wax qawlan wax joo xamante ne nii kaddu goo xam ne sadiidan ku jub ànd ak alquran ànd ak sunna nekk dëgg ak maalu yuslih lakum a'malakum bu ngeen ko defee de borom bi dina yéwénal seen jëf yi wa yaghfir lakum mu jéggal leen dunubakum seen bakkaar yi wa man yuti'illaha képp koo xam ne topp na borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bii mu leen yónnee alayhi salatu wassalaam faqad dëgg-dëgg faasa gañe na waajoo jëlee fawzan ngañaay aziman gu màgg-màgg innaa ñun borom bi tabaraka wa taala aradna al amanata nga xam ne mooy kóllëre gi ala samaawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf yi wal jibaale ak montagne yi fa abay nañu daal di bañ an yahmilnaha ñu bañ na duñ ko yenu muy kóllëre gi nga xam ne moom la borom bi ki ko war a taxawal ci kaw suuf nekkal ko fi di ko doxal li nga xam ne moom la namm ak li nga xamante ne di sori li nga xam ne moom la tere nekk li nga xam ne moo fi nekkal borom bi tabaraka wa taala ba mu ko ba mu gaaralee ñoom ñëpp dañoo bañ fa abay nañu rab bañ an yahmilnaha ñu daal di koy yenu wa ashfaqna minha ñu daal di diis jàpp ne daal yii tiit ci mbir mi daal jàpp ne lii yii ragal ngir man koo jël ndax duñu ko man dee wa hamalaha al insaan nit ki nga xam ne mooy ki nangu bëgg moom di nekk ku kooku muy wéttalu ko waaye nekk koo xam ne daa bari lu muy fàtte di nit daal di koy yenu ne borom bi man man naa koo yoni innahu dëgg-dëgg moom nit kaana nekkoon na man nekk koo xam ne moom tooñkat la de la nekk koo xam ne ku réer la mooy ne moom ah réera boppam de moo tax ndax mbir mi lu diis la waaye nag mooy ñu bari ci nit ñi nii lañ mel mooy ne mooy mooy kóllëre ga doxoon seen digganteeg seen borom alastu bi rabbikum man ndax duma seen borom xaalu balaa woof de lañ ko waxoon waaye biñ ñëwee fii ñu bari ci ñoom dañoo nekk zaluman koo xam ne koo xam ne zaluman tooñkatu kan lay tooñ boppam waaye jahuula nekk koo xam ne ku réer la de li yu'adhiba suñu boroom nag ne damaa joxe kóllëre boobu indi ko fii ci kaw suuf ngir ma mbugal allah li yu'adhiba ngir ma mbugal allah waxu borom bi tabaaraka wa taala al munaafiqiina naafiq ya nga xam ne ñoom ñoo wuteeg lañ waxoon di wane ci biti ne waaw borom bi ñun d'accord nañu te ak seen biir ak wuteeg loolu wal munaafiqaat yu góor yi wal munaafiqaat ak naafiq yu jigéen yi wal mushrikiina ak bokkaalekat yi bu polythéistes yi wal yu góor yi wal mushrikaat yi ak bokkaalekat yu jigéen yi wa yatuubu llaahu borom bi daal di delloo ñi nga xamante ne alal mu'miniina te delloo leen ñu tuub mu nangu seen tuub way ngëm yàlla yu mu'minaati ak way ngëm yàlla yi nga xamante ne moo yu jigéen yi wa a nekk na allahu nekkoon na talu dañ di nekk allahu borom bi gafuuran koo xam ne aji jéggalaakoon la rahiman aji yërëmaakoon la mooy ne amaana googale jullit ñi boo ci nekkee nekk ci boo ci defee ay erreur def ay bàkkaar yoo xam ne rëcc rëcc la borom bi da leen di jéggal indi leen delloosiwaat leen ndax xam na ne dafu ngeen ko ci lu ngeen tey waaye d'accord ngeen même bu dee ne seen bakkan da leen a noot ci yenn yi waaye naafiq yi mushrikuuna yi ñoom amaana boobu dañ koo suul complètement bëgg koo bañ a fekke bëgg koo bañ a reconnaître ne doom ñoom seen yoon newu ci suñu borom moo tax mu ne ngir mu bëggal leen kon nag saar bi fii la yem wallahu taala alam kon alhamdulillah fii la juz'u bi yem waa xaaj bii foofu la yem kon ñu waxati alhamdulillahi alladhi hadana li